asaalisu ashar asaabi'a ashar anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa marida al-abdu aw saafara kutiba lahu mislu maa kaana ya'malu muqiiman sahiihan rawaahu al-Buxaari rahimahullah kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ngi indil ci xadis bi ci garab gi nga xam ne moom la ñuy présenté di ñu ko wan boobu ba léegi muy garab gi wane ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin di wane ne yoonu yi nag dañoo bari waaw amul kenn koo xam ne incapable na def yiw ndax yoonam yi ka moo raw eh, mooy raw nombre nokki yi jaam bi mën a nokki waaw ndax subula salaam yi ñoo bari loolu lépp borom bi nag ci yërmandeem moo tax mu def ko bu ko defee ku manul lii man leneen waaw te lépp nag jëm ci borom bi tabaaraka wa te tukkee ci moom ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ ñetti xadiis gisoon nañu xadiis bi nga xam ne moom la muy as-salawaatul xams mu jëloon ko ci Seydina Abu Hurayra julli juróom ak àjjuma ba àjjuma Ramadan ba Ramadan dañuy far bàkkaar bu dee moytu nañuy bañ moo doon xadiis quatorze di cent quatorze ci bunt bi cent trente biñ tàmbalee téere bi ba léegi ñu tegoon ci xadis bi ci tegu woon mu jële ko woon ko ba léegi ci moom yonent may saar saar naan ndax duma leen tegtal loo xam ne borom bi da ciy fare bàkkaar yi di ci yëkkatee darajaat yi xadis quinze ci bunt bi fukk ak juróom waaye di biñ tàmbalee téere beek léegi téeméer ak fanweer ak benn cent trente et un gisoon nañ te moom lañ jeexal woon mooy xadisu beneen saxaaba nag muy Seydina Abdallah ibn Qays muy abu musa al ash'ari radiyallahu anhu li nga xam ne moom la doon wax ne yonent bi alayhi salaatu ku julli ñaar yu sedd yi te mooy fajar ak subh wal asr ak takkusaan kooku e, dina dugg àjjana ñu war a continuer kon hadis bi nga xam ne moo ci tegu al imaam rahimahullah mu ne as-saabi'a ashar muy numéro 17 di fukk ak juróom ñaar ci buntu bi waaye de xadiis cent trente-trois biñ tàmbalee téere beeg lee bi fanweer eh, téeméer ak fanweer ak ñett mu ne annahu mu ngi koy jële ci moom mi mu jële woon xadiis bi jiitu woon muy Seydina Abu Muusa al-Ash'ari Abdallah ibn Qays radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na idaa marida al-abdu bu dee ne jaamu bi yàlla bi mooy bien sûr ki nga xam ne da koo gëm waaw mooy aji ngëm yàlla jaam bi nga xam ne daa gëm boroomam te yaakaar na te gëm na bés dina ñëw dina dajeek boroomam waaw mu ne kooku bu dee ne dafa feebar ida marida bu feebaree al abdu jaam bi aw saafara walla mu tukki nekk ci voyage ba tax la mu doon def ci lu baax manu koo def ba des koy bindal lahu ñeel ko mislu lu mel ni ma kaana ya'malu muqiman sahiha malaaka mi borom bi naa ko bindal ko comme la nga xam ne ba mu nekkee kutiba lahu des na ko bindal mislu lu mel ni ma la nga xam ne nekkoon na ya'malu doon ko jëf muqiman fekkoon mu ngi woon këram nekkul woon ko tukki nekkul woon ci tukki sahihan wéroon pekel rek dara dalu ko waaw ndax mën na nekk këram ba pare feebar nekk dëkkam feebar yam doon def nag bam feebarul borom bi danaan malaaka yi bindal leen ko lu mel ni lam ngoon lam lam doon def bam ko manee bu tukkee it yu bari yi nga xam ne du manatu ko ndax tukki bi borom bi danaan malaaka bindal leen ko moom sama jaam bi comme si dafa nekkoon koo xamante ni dafa ah dafa newoon bam ba ba moyaasuwul na mu doon def comme que tukku bee tax manu koo def bindal leen ko waaw yiiw joo jële bu ci dara manc <laughs> mu ne rawaawu soloo na ko al Bukhari yu al imam al Bukhari yu rahimahullah naka noon sëriñam soloo na ko daal imaamu Ahmad indi na ko ci ñaari bërëb naka noon taalibeem al imaamu Abu Dawud an-Sijistani rahmatullahi alayhi imaamul Bukhari mu ngi ko indi ci kitaabul jihaad wa siyar baabun yuktabu lil musaafiri mislu maa kaana ya'malu fil iqaama mu ne haddathanaa Matar ibn al-Fadl mooy Matar ibn al-Fadl al-Marwazi rahmatullahi alayhi qaala haddathana Yazid ibn Harun mu ne ki ñu nettali mooy Yazid ibn Harun ibn Zazi ibn Zazi Abu Khalid rahmatullahi alayhi qaala haddathana al-Awwam mu ne ku ko nettali mooy Awwam ibn Hawshab ibn Yazid ibn al-Harith ash-Shaybani Abu Isa rahmatullahi alayhi qaala haddathana Ibrahim mu ne Abu Isma'il as-Saksakiyu voilà Ibrahim ibn Abdirrahman ibn Ismaïl as-Saksakiyu abu Ismaïl al-Kufi rahmatullahi alayhi annahu qaala mu ne sami'tu Aba Burdata wastaxaba huwa wa Yazid ibn Abi Kabshata fi safar fa kaana Yazid yasuumu fi safar fa qaala lahu Abu Burdata rahimahullah sami'tu aba musa radiyallahu anhu miraran yaqul qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha marida al-abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha nii la ko al-imam al-Bukhari indi kon jàng nañ ci lu tax ci ban circonstance ci ban jamono lu waraloon hadith bi ka ko nettali nettali ko jële ko ci Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu kon imaam euh, al-Bukhari bi mu ëndeeloo mu ne euh, Ibrahim abu di abu Isma'il as-Saksaki qaala mu ne sami'tu man di dégg naa Aba Burda Aba Burda Aba Burda bi doomu Seydina Abu Muusa la woon al-Ash'ari saxaabu bu siiw boobu nga xam ne moom lañ jël xadiis bi mu ne wastahaba daa àndoon ci tukki huwa moom wa Yaziid ibn Abi Kabsha dafa àndoon ak ku ñu naan abu euh, yazid ibn abi kabsha bokkoon ci waa sham nga xam ne sham yi eh, am na nag ñu ne turam euh, lii la woon euh, mu ngi tuddoon moom ha xaw xawwiil xaywiil xaywiil xaywiil am na ñu ne xaywiil la tuddoon voilà xaywiil voilà <laughs> mooy xaywiil la tuddoon ah, léegi moom euh, kii la woon euh, masoon na nekk genre euh, inspecteur de impôts lu xaw a mel noonu daal lañ koy wooy bu dee tey doon toppatoo li jëm ci xaraaj ji yi nga xam ne moom la ñi gëmul ñi nekk ñi dëkk ci réew mi te du ñuy jullit war a joxe ah <coughs> yoraloon na ko Sulaymaan ibn Abdil Malik xilaa ci xilaafa Umayya bi waa Banu Umayya te mu ngi faatu ci e, xilaafaay Sulaymaan ibn Abdul Malik ah léegi moom moomu moo àndoon ak Abu Burda mi moom la àndal biñ àndee ci mu ne fii safar boo tax àndoon na wastahaba huwa wa Yazid ibn Abi Kabsha mi Aba Burda fii safarin ci tukki fa kaana Yazid ibn Abi Kabsha mi daa nekkoon koo xam ne fi safar moom daa baaxoo woon bu ma soon a tukki da doon woor fa qaala lahu abu burda seyna abu burda ne ko rahimahullah ah, moom nag dañoo am na ñu ne xaaris la tudd am ñu ne amir ibn abdillah ibn qays la tudd ah, waaye daal ah, am na ñu ne non non dakkantalam bii mooy turam abu burda voilà xam ne kuufa la ne woon Euh, nekkoon na juge foofale Kufa al-Qadi al-Kufi rahimahullahu ta'ala mu ne euh, léegi nag Abu Musa ne ko Abu Burda doomu Seydina Abu Musa ne ko ne waa ji Yazid mi nga xam ne moom ci dukki lañ ànd mu gis ne dafa woor te lool mooy baaxam mu ne ko man de sami'tu dégg naa Aba Musa sama baay di Abu Aba Musa waxoon naa la fi bu <laughs> fene mais la noonu araab yi duñu wax papa loolu waxoon nañ ko ci ah <laughs> voilà <laughs> mooy noonu la weeru aada la voilà ñoom doonu ñoo dox papa diw non <laughs> voilà waaw qaala abi diw wala foog nga ne non ah, day naan qaala Umar Seydina Abdullah ibn Umar qaala Umar qaala lii Umar voilà gis nga bi Seydina Abu Burda sami'tu Aba Musa dégg naa Abu Musa léegi yow nag doone waxoon nañ la doone voilà kon nag ñun wolof yi ko ñu compliqué quoi ah waa yow fii mu ne boo woowee paa turam rek gaa yi naan la da ñàkk da ngaa teggi ndawal quoi alors que gan teggi ndawal a ci ne dañ naan la hé <laughs> wax nañ dëgg kay da teggi ndawal parce que al aadatu muhakkama l'islam aada yi nga xamante ne yu sell la yu baax la dara fet yooyu bu ñëwee du ne dindi leen ko te waxul ne suuf si yëpp yor leen benn maaruf ci yooyu déedéet aada ne yéen ñëpp moo tax l'islam lañ doon wax keroog ci tur yi waxul ne yéen ñëpp nekk leen ay arab yi yéen ñëpp soppi leen waxul loolu wa ñëpp dee leen solo ni nga xam ne noonu la arab yi di solo waxul loolu fenn l'islam ba solo wax loolu lim lay wax daal danaan la lii moom ba fii nag ba ko bu dee jigéen nañ ko muur léegi loo koy muure seetal en tout cas moom bu gis sa awra yi nga wax ne bu mu fee yow it góor gi noonu léegi nag noo ko defee baax na. dëgg la nga ne nag man damaa xool li yonent may saasaam doon ko defe ma defe ko noonu loolu est ko waaye tekkiwul mukk ko ne par force fii ma ne boo gisee ku sol jiin képp jiin wala sol costume sax génn nga koy xaw a mere lu tax tay solul xamis loolu mooy la <laughs> yow yow xamoo <laughs> pourquoi mu war a sol xamis hein pourquoi yow nga bëgg imposer nit ñi dañoo war a sol xamis fan la am ci diine loolu amut voilà <laughs> l'essentiel est-ce que lim sol jot na seerewul ak yu mel noonu jeex na bu respecté yooyu yaraaxul seerewul kiiwul te muur na fi mu ko borom bi muurloo ma ne jeex na laa wax bàyyi leen ñi ngeen di sonal parce que rek yow lii nga miin lii ngay solo mais miin ko voilà bu fi dem naan naan lan lan moo tax saa yi japonais nii ñuy solo ah bi nii muy solo ah jullit la soloon a muur na liñ ko muurloo léegi yow lan nga bëgg yow qu'est-ce que tu veux <laughs> l'uniforme mimimité des des tenues loolu l'islam xamul loolu l'essentiel mooy lim la ne moom nanga ko muur nanga ko muur waaw l'uniformité l'uniformité des des des li nga xamante ne nii mooy des tenues loolu l'islam wax voilà góor ak jigéen a ci l'essentiel fii mu ne mënoo ne wolof yi lan moo tax ñoom seen yére wolof yi ñuy sol ah te duñ sol comme xamis yi nga xam ne noonu nañ ko xamee fee ca Arabia Saoudia fee ca Makka ak nañ koy solal ndax duñ solo noonu ñuy sol ay ay ay garambu bu ma ne après bu leen neexee sol bolok nga lan lan lu ne ci lan moo ne ci bolok ah lu ne faut pas être compliqué quoi <laughs> voilà. Seydina Abu Musa al-Ash'ari mu ne kon euh, doom ji ne Abu Burda wax waa ji ne ko man de dégg naa Aba Musa ah yasuumu euh, miraaran lu bari waaw yaqulu mu naan qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam nee na idaa marida al abdu bu dee ne jaam bi dafa feebar aw saafara wala mu tukki kutiba lahu des na ko bindal mislu lu mel ni maa la nga xam ne kaana nekkoon na yaamalu doon ko jëf man fekk mu ngi woon këram mooy loolu lool man moo jàkkaarloog la tukki mooy la nga xam ne bu newoon këram dina ko def di ci jaamu yàlla mu tukki tax manu ko loolee moo jàmmaarloog musaafir man moo jàmmaarloog moom kanta marad ida marida loolu mooy bu feebaree loolu li jàmmaarloog moom mooy saxihan voilà bu feebaree la mu l'heure c'est c'est d'esprit et de corps kooku la mu doon def bu dee feebar bee ko waral euh, manatu ko kooku borom bi da koy bindal comme si euh, mu ngi ko doon euh, ba mu koy ba mu nekkee wér waaw ah, moo tax te lii imaam Abu Muusa lu bari la ko dégg ci Yonent bi comme ni nga xamante ne ni ci sunan al imam Abu Dawud foofu dane rahimahullah sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu wala marratayn mu ne dégg naa yonent bi sallallahu di wax lu dul benn du ñaar voilà léegi wax loolu kon nag mu ngi noonu lépp loo xam ne daal jaam bi koy def waaw lañ doon wax ne gis nga <laughs> xam nga suñu borooma dàq fay retraite que gars <laughs> gaa da ngay cotiser boo waaye li ngay cotiser sax yow ñeneen ñi ngay cotiser la <laughs> waaw surtout système yu dëng yi nga xamante ne nii idée bi nooboo na waaye mooy mbir mi ci ci ci dafa instable bés bu nekk gouvernement bu ñëw changer carte yi yow ba commencer di liggéey règles yi lii la woon bañ lay lii waroon règles nga dund vingt cinq di liggéey ci noonu benn gouvernement ñëw chamboulé lépp ne la léegi dama lay yokkal cinq ans waaw xam nga loolu ay ay na justice ci biir mbir waaw parce que parce que nangam ak nangam parce que gérer wuñ ni mu ware waaye am na yeneen i mbir tamit yoo xam ne ñu nekk ca gannaaw ndax liñ la ba wax naan gis nga gars yi euh, Afrique kese lañ bëgg ñu ñu ñu bu ñu bari mais ñoom pays ay nataliste la dañuy fexe seen yi dañ am ay doom ndax xam nañ ne bu ñu paree ci la système bi di doxe waaw te loolu yonent bay saa saa mën na ko jàngal bu yàgg tawalladu eh, tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirun bikum al-umma yawm al-qiyamah yonent bay saa saa nee na leen ñi nga xamante ne dañoo mën a am doom ci jigéen ñi waaye ñeen sopp leen sopp cofeel loolu mooy indi sëy mais pas ay forcé waatee yooyu ah waaw soppu ndax man damay ah ëppal bari waree ne maa gën a bari le yeneen xeet yi bisub yawmal qiyaam waaw ay loolu mooy nga yar leen boo leen yoree nga yar leen teg leen ci yaru diine mais di jur di leen bàyyi noonu yaroo yow ci sa bopp xamoon dara bàyyi leen au finalement sax ñenn ñi nekk ate ñi nekk lii ñi non yow moom xam nga ne waxuñu lool waaw mooy xët yu bii nga fexe leen cee yar loolu xam nañ ko bu yàgg waaw pays boo xamante ne seen yi ni ko rey yu bari mooy naissance yi amatu <laughs> waaw bareetul ñu xam ne système bi day xar waaw mooy la lool ci ci ci ci suuratul di lañ ko gisoon ba Firawna doon wax naan politique am bu bon boobu mu dekkilaatoon waaw sa nuqattilu abnaa'ahum wa nastahyi nisaa'ahum waaw waa banu Israaïl non bi gaa yi ne bee yow Firawna nag non c'est bien dagam yi rek am nga les mauvais conseils waaw mais saxara yii nga xam ne ñoom ñoo ko doon euh, ñooy ñooy njabarkat li nga leen teg ne leen dinaa daggaa dinaa leen buggal ci daggaate seen tànk yi seen loxo yi ci ak jawlaw le ba pare daaj leen bien waaw ndax yéen liiru dara lu dul makrun makartumuhu fil madinati li tukhriju minha ahlaha fa sawfa ta'lamun waaw loolu la ko Firawna waxe woon liiru dara lu dul am pexe la boo xam ne mu ngeen tëral yéen ak Muusa nii togg ko ba mu ñor ca biti ca dëkk sama benn ci territoire yi man Firawna ngir génn fi ay ñoñam ñun ñu yor pouvoir bi ngeen foqar ci mbir mi ci ñun yor ah fa sawfa ta'lamun démasqué naa leen dévisé naa leen di ngeen am problème tay ngeen xam ci la leen waxe woon lool. daj yi na ko mais Firawna lii lépp baax na c'est bien ton malbès waaye Muusaa bi ak waa banu Israël yi yii boo buggalee ñii nga xam ne ay magiciens la jële ci fil madaa'ini haashirin ci ci contrée Égypte yi ci gox Égypte yi lañ indi def leen nii mais ñoom ñii nag wan moo seen sentence la moo leen di dal sinon boo leen fi bàyyi dañuy continuer seen lu jiwu bon wi wala yaasu billah di woote ci diine ji ñuy defa ah! Firawna faut prendre des mesures Firawna ne yéen ne vous inquiétez pas xam ngeen ne man je prends les mesures qu'il faut bu leen tiit bu leen am dara ngeen di inquiéter nooy def mu ne nag léegi politique ba mu defoon ba naa Muusaa alayhi salaam doon nekkoon lii mu dekkil ko dinaa rey seen doom yu jigéen yu góor yi bàyyi seen doom yu jigéen yi wa innaa fawqahum qaahiruun bu ko defee ci kaw doon ñun ñoo leen di noot ba faw waaw mooy ku la ëppale ay doom société bu la ëpp mooy ce que xam nga ne Chine <laughs> gars yi nga naan d'ici quelques années ñooy nekk première puissance mondial Inde gi ñëw te Inde il talal la Chine léegi te ñoo fi ëpp. ñoom itam génneel Chine Inde mais ñoom ñoo ëpp ci gaa waaw Union européenne bi day wax boole Union européenne yëpp waaw ñu bëgg laa gëmloo yow nag bu dee africain bi mooy lépp yëpp moom soxla am man mat ah bëgg nañ ñu am doon loolu leeraloon nañ ko ci bi ñuy gis euh, aaya boobu ñu la wax wa inna fawqahum qahirun lool ci aaraaf bi ci koor gi ñu génn walillahi alhamdu wal minna kon mooy loolu noonu nga xam ne. ñoom moo tax seen problème u retraite yi ak yeneen ak yeneen yu nekk ci biir loolu jaam la waaye borom bi <laughs> moom laysa kamithlihi shay waaw waaw moom ah walillahi al-masalul a'la bokkul ak ñoom li ngay liggéey boo demee ba manoo ko boo feebaree dañ lay lu mel la nga doon yor fii retraite sax boo koy am doo ñenn ñi deux tiers lañ doon am bu dee defoon nañ complémentaire cotisé wu complémentaire agir arco wal carco xaw ma arco lool voilà yéenay seet sooy <laughs> wala beneen boo xam ne moo doon économiser boppam mën a am lu confortable mais sinon <laughs> ñenn ñi sax moitié ba lañ leen di joxa <laughs> voilà lañ doon euh, yow nga doon laal mille cinq cent saway nga ñëw sa retraite di six cent euros ba sept cent jeex na voilà te say say besoin daa gën a yokk ndax inflation bi yëf yi gën a yokk borom bi nag walillahi alhamdu wal minna moom daa gën a yombal affaire dafa gën yombal affaire ah mooy képp ku feebar dama lay fay ba tax feebar boobu tax la nga doon manoo ko rek koo xam ne da doon dem jàkka saa su ne mu feebar feebar boo xam ne manu koo yóbbu borom bi da koy bindal jam jàkka ya julleen ñi ngay julli tërëm comme fii ku dem jàkka julli te te te ko wàññi dara Allahu akbar bu dee daa tukki am yoo xam ne moom la doon def tukki bi tax manu ko daf koy matalal waaw même farata yi bu dee daa nekk koo xamante ne nii euh, euh, tukki bi gis nga moo tax borom bi woyofal ko waaw waaw alaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat waaw in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru amu ngeen benn problème wàññi julli bu dee ne da ngeen ragal yéefar yu bon yi daal di leen dal dal seen kaw fitnaan leen te lool ki fee ki ki ragal looloo ki ko ragalul yépp waaw moom la l'islam far may loolu te wàññi wala dara kenn du ne noo julli waa ji tukki nag waa ji nekk ci dëkk bi moo ko gën amul déedéet mukk <laughs> loolu lépp borom bi di la fay allahu akbar kon nag mu ngi noonu la allahu akbar boo naroon a dem sax jàpp bay waaja dem rek yëg ne feebar nga nga toog borom bi da lay bindal comme si dem nga ci jàkk ci comme ni Seydina Abu Hurayra wax eh, radiyallahu anhu mu ne man tawaddaa yonent bay saa saam nee na man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu thumma xaraja ila al masjidi fa wajada an-naasa qad sallu ataahu Allahu mithla ajri man salla wa hadara laa yanqusu dhaalika min ajrihi shay'a yow waa ji nga xam ne dafa jàpp yonent way saa saam dana képp ku jàpp rafetal jàppam loolu taxawoon nañ ci summa xaraja mu génn ilal masjid yi jëm ci jàkka mu ñëw fekk nit ñu julli borom bi dina ko jox lu mel ni payu ñu julli ak ña teew te du wàññil seen pay dara waaw Allahu akbar léegi ki feebar moom bu toogee waxuma la loolu mooy moom day am kii pekelek bi moom lay am xam nga kii def na bay dem mais dafa tardé mais kii comme que masula tardé mooy dañ koy fay fayu koo xam ne masula tardé am na nag geneen ci euh, saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xamante ne solo nañ xadiis yi nga xamante ne yu mel nii la ah yeneen bi alayhi salaam di wax te yooyu bokk na ci xadiis Seydina Anas radiyallahu anhu mu ngi ci euh, Euh, al musnad al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na iza ibtala Allahu al abd al muslim bi balaa fi jasadihi qaala Allah uktub lahu saaliha amalihi alladhi kaana ya'maluhu fa in shafaahu ghasalahu wa tahharahu wa in qabadahu ghafara lahu wa rahimahu Allah mu ne Seydina Anas mu ne Yonent bi alayhi salaam nee na an Seydina Anas xaadimu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na bu boroom bi nattoo jaamu bi wommatu bi ko wommatu teg ko nattu ab feebar fii jasadihi ci yaramam bu ko tëlee def li mu li mu waroon li mu doon def en temps normal nee na boroom bi danaa uktub lahu mooy malaaka miy bind yiw yi ne ko bindal ko saaliha amalihi la gën a rafet la rafet te moom lu rafet la doon neef. defalal ko bindal ko alladi kaana ya'malu la nga xam ne doon na ko def voilà fa in shafaahu bu ko borom bi wéralee ghassal ghasalahu mooy mu mu setal ko wa tottalahu laabal mooy loolu ko daloon feebar boobu da koy laabal ci ay bàkkaar ak ay rëcc rëcc wa in qabadahu bu dee yàlla da ko caa far jëlaale mooy faat ko ghafara lahu da koy jéggal wa rahimahu daal di koy yëram waaw waaw. am na beneen Seydina Abu Burda radiyallahu anhu beneen xadis boo xam ne mu ngi ci at-Tabarani rahimahullahu ta'ala mu jële ci Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu muy muy wax di xadis boo xam ne dana inna Allaha yaktubu lil maridi afdala ma kana ya'malu fi sihhatihi ma dama fi withaqihi Allah mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam de ne inna allah borom bi tabaaraka wa taala bi day bindal ki nga xamante ne nii dafa feebar la gën la nga xam ne moom la doon jëf jamono jam nekkee pekel ak wér maa daama mu ngi ci feebaram bopp mel ni ci ay jéng yuñ ko jéng voilà kon nag mu ngi noonu waaw loo <laughs> kon nag mu ngi noonu quoi wallaahu eh, kon lii day wane lan. kene jëfi yiw yi kon bari na waaw jëfi yiw yi bari na lool hatta yi nga xamante ne yow yaa ngi ko doon def boo feebaree sax naan non manatuma non c'est bi ma kii sax doon naa def ba ombe na nekk fa tukki quoi wala ci yoon beeg yooyu naan jamono ji de ma fekkoon ma nekkoon ca jàkka ja de i'tikaf lool du ci dara loolu laa lay bindal waaw Allah kon nag jaam bi yoonu yiw yi bari wala de akay ah, Allah kon al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne as-samin ashar an Jabir radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullu ma'rufin sadaqah rawaahu al-Buxaari wa rawaahu Muslim min riwaayati Hudayfa radiyallahu anhu kon eh, mu ne as-saamin ashar mu ne dix-huit hadith dix-huit bi nga xamante ne nii moom la indi nii mu ne mu ngi koy jëlee an Jaabir ci beneen saxaaba kon pare nañ ci xadiis yi Seydina Abi Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon pare nañ ci léegi nag muy ñoon di beneen saxaaba mu ne an Jaabir bi mooy xadiis numéro 134 biñ tàmbalee téere bi ba léegi waaye di xadiis numéro euh, euh, euh, dix-huit ci buntu bi mu ne an jaabirin mu ngi jëlee Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne qaala rasulullah da ngay xam ne saxaaba yi bu ñu nee Jaabir rek doyal ko noonu mooy Jaabir ibn Abdillah te moo ci gën a siiw radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu ne qaala annahu qaala qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi bépp njekk rek bépp njekk mooy lépp loo xamante ni lu rafet la loo xamante ne nii charia ab moo koy définir tax xel da koy nangu xam ne lii noonu la dafa baax loolu noonu day nekk li nga xamante ne nii sadaqa sarax la daa mel ni ko saraxe mooy dañ ciy am yool waaw dañ ciy am yool njekk boo def lépp loo def yéenati sa borom da nga ciy am yiw waaw da nga am yiw du rek yow jàpp ne sarax mooy rek affaire u génne xaalis kese déedéet bu dee ne da nga am yéene lu baax kooku lu baax lay doon ci yow kullu ma'rufin sadaqa loo loo waaw kon nag lii la kon buntu yi bari na wallah loolu jarul ci taxaw mu ne rawaahu solo na al-Bukhari al imaam al-Bukhari mu ngi ko indi ci kitaabul aadaab baabun kullu ma'ruufin sadaqa waaw gis moom imaam al-Bukhari te noonu ngay gis imaamu Tirmidhi noonu la rahmatullah alayhi boo seetloo borom xam-xam yi surtout ñoom ñoom dañ ci raw seen buntu yi dañuy xool xadiis tole woog xadiis bi ñu def ko buntu lu bari waaw waaw foofu la ko indi kitaabul adab baabu kullu ma'rufin sadaqa mu ne haddathana ali ibn ayyash mu ne ki ko nettali mooy ali ibn ayyash ibn muslim al alhani abul hasan rahmatullahi alayhi qala haddathana abu ghassan mooy muhammad eh, eh, eh, ibn mutarrif ibn daawud Eh, Abu Ghassan rahmatullah alayhi al-Laythi qaala haddathani Muhammad ibn al-Munkadir muy Muhammad ibn al-Munkadir Abu Abdillah Abu Abdillah ñu ne Abu Abu Bakr al-Madani rahmatullahi alayhi an Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma annahu qaala an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kullu ma'rufin sadaqa noonu la ko ëndewee ci buntu boobu kullu ma'rufin sadaqa kullu ma'rufin sadaqa ah léegi kullu ma'rufin sadaqa naka noonu du moom kese moo ko solo al imaam al Bukhari rahimahullahu ta'ala wa imaamu Tirmidhi ak sëriñam moom imaam al Bukhari di imaamu Ahmad ibn Muhammad daal dinañ koy solo mu ngi noonu imaam at-Tirmidhi nag bosam moo gën a gudd tuuti ndax moom bi mu ko solowee moom ci Qutayba la ko jëlee ibn Sa'id Ah, al-Baghlani rahmatullah alayhi Abu Raja eh, mu ne qaala haddathana Muhammad ibn al-Munkadir ibn al-Munkadir an abiihi an Jaabir ah, haddathana al-Munkadir ibn Muhammad ibn al-Munkadir voilà afwan an abiihi mu jëlee ko ci baayam di Muhammad ibn al-Munkadir an Jaabir ibn Abdillah annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullu ma'ruufin sadaqa njëkk gu nekk rek sarax la ko borom bi di considérer bu jaam bi def wa inna ma'ruf bi te bokk na ci def njekk ci njekk an talqa axaaka nga dajeek sa bokk bi wajhin talq ci xar kanam goo xam ne day nay loolu romboon nañu ko walillahi alhamdu wal minna léegi mooy hadith eh, bi nga xamante ne bu Seydina eh, Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu moo doon hadith numéro cinq bi qaala linnabi sallallahu alayhi wa sallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walaw an talqa axaaka bi wajhin taliq kon loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon mu ne kullu ma'rufin sadaqa njekk gu nekk ñu ngi ci riwaaya imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi sarax la ko borom bi di compter wa inna min al-ma'ruf te bokk na ci njekk yooyu jëf yu baax yoo an talqa nga dajeek axaaka sa mbokk ah nga bokk deret kese nga sa bokk jullit bi wajhin talq ci xar kanam goo xam ne du nayi la gu leer la eh, goo xam ne gu ànd ak mbégte wa an tufriqa waaye bokk na nga sottil min wi ko ci sa ci sa sa baak boo rootee ci teen bi wala yor ndox eh, sa sa mbokk nekk ci wet gi di xaar ah nga baagalaaleel ko fii inaa axiika ci sa Euh, dabu mbokk kon noonu la ko al imaam imaam yi daal di indi imaamul euh, kii euh, nu mu taala mu kon warawaahu muslim hadith bi kon gis nañ ne imaam mus imaamul Bukhari moo ci wéetu imaam muslim soloowu ko jëlee Seydina Jaabir waaye mu kanta imaam muslim Ibnul Hajjaaji rahmatullah alayhi moom soloo jaare ko ci yoonu Seydina Hudayfa moom ci yoonu Seydina Hudayfatu ibnul Yaman radiyallahu anhuma moom fa la ko solowee waaw te loolu euh, imaamu Muslim mu ngi ko indi li nga xamante ne nii mooy kitaabu zaka baabun bayaanu anna isma sadaqa yaqa'u ala yaqa'u ala kulli naw'in min al-ma'ruf ci buntu boobu shurah yi def ci téereb zakat foofu la ko indi moom it ci Qutayba la jaar mu ne haddathana Qutayba ibn Sa'id qala haddathana Abu Awana ha wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala haddathana Abbad ibn al-Awwam kilahuma an Abi Malik al-Ashja'i an Rib'i ibn Hirash an Hudhayfa fi hadith Qutaybata qaala qaala nabiyukum wa sallam wa abi shaybata an nabi sallallahu alayhi <laughs> waaw kon noonu la ko ëndalee kon nag nit ki du naye bu mu xeeb dara yu yiw dañ am bunt lëkkaale bunt bul xeeb dara yoonu yiw dafa bari bul xeeb njekk naa tax ah, lii moom dafa gàtt comme liñ gisoon ah, walaw fir waaw laa taxqiranna jaaratun li jaaratiha walaw firsina shaat waaw waaw yéen jigéen way ngëm yàlla yi bu kenn xeet la ngay war a defal sa mbokk kam kado ah nan bu dee ne tànku xar walaw firsina shaat mooy bul xeeb ah nay sa bopp yiw kon nag del profito faxtanim waay waay tonuwul kon mu ngi noonu noonu la ko al imaamu muslim moom ci sayyidina Hudayfa ibn al-Yaman